waaw mu ne moom loolu lay niru mu ne wa yaxtamil waaye nag an yakuna dhalika min at-tafannuni euh, fil baara mu nekk loo xam ne rek mooy même expression bi la ñuy wax li ñuy ci jublu lenn la waaye di ko waxee neneen bien ci kaw noonu bien fa daraja juzu ak yooyu ak euh, day dañuy bokk lu ñuy teg ak salaat voilà voilà bon léegi loolu am na loolu moo tax bëgg dàq yëpp ne daraja noonu daraja daraja ji amul moo tax mu ne wa amma qawlu ibn al-Asir kanta wax ji al imam ibn al-Asir wax innama qaala daraja daraja walam yaqul juz'an wala nasiban wala haddan wala nahwa dhalika li annahu arada ath-thawaba min jihati al-'ulwi wal-irtifa' fa inna tilka fawqa hadhihi bi kadha wa kadha daraja li anna ad-darajat ila jihati al-fawq fa ka'annahu bana ala anna al-asla lafz daraja wa amma 'ada dhalika min tasarruf ar-ruwat lakin nafyahu ah wu nafiyahu wurudal juz'i mardud waaw fa innahu sabit <laughs> imam al-hafiz ne kanta al imam ibn al-asir eh, wax ji nga xam ne moom li mu ne eh, eh, ne yonent saa sallam dane daraja xamsan wa ishrina wala saban wa ishrina daraja vingt sept wala vingt cinq daraja mu wax daraja hmm? te waxul mu nekk te waxul juz'an waaw waxul pàcc wala nasiban wala wala cër wala xaaj wala xazan wala cër wala naxwa wala naxwa dalik wala yu mel noonu ndax liñ ci jullu mooy li nga xam ne mooy yool bi nga xam ne li araada as-sawaaba min jihati al-ulwi wal irtifaa yool bi nga xam ne mooy jóge ci côté al-ulwi lu kawe wal irtifaa ak kawe ak yëkkatiku waaw ndax fa inna fii tilka ndax fa inna tilka fawqa haadihi ndax bee moo nekk ci kaw yi yëpp waaw wakala daraja ndax daraja li anna darajaat ila jihati al faw ndax daraja ci li côté bi jëm kaw la waaw léegi loolu nag mu ne dafa mel ni lii da koo teg ci riga naa la que ne euh, lafz daraja loolu moo nekk leneen li ruwaat yi comme moom lim ne li feeñ imaamul xaafis dafa mel ni loolu la mu ne euh, waaye nag sauf que euh, loolu noonu dàq loolu que ne juzu amul ci hadis bi wa loolu lu ñu dàq la parce que loolu dafa sax wa kadhalika bi'f nag noonu bi'f it sax na waaw waaw kay moo nga mu ne waxat jamaa bayna riwaayatay xams wa saba léegi nag ginnaaw kon wax na la lool lim la bëgg a wax fi al imaam al xaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi mooy wan la ne eh, fii kat lim la bëgg a wax moom al imaam al xaafis ibn Hajar mooy kon juz'u am na ci xadiis bi daraja ak mooy xamsan wa ishrina daraja xamsan wa ishrina juz'an xamsan wa ishrina di'fan xamsan wa ishrina sala loolu lépp wér waaw <laughs> waaw loolu moom dafa wér moom ñu manuñu koo balayee noonu am na waaw te wax naa la riwaay imaam abu hadith sayna abu hurayra bi topp ci bii boobu moom ñett yépp la ñëw pas sala mais ñëw na def daraja juzu voilà léegi kon loolu benn affaire la léegi nag mu des ginnaaw kon wax na la fi wute yi nekk vingt cinq wala vingt sept gis nga ñenn ñu nootal vingt sept ñenn ñu nootal vingt cinq léegi nag manoo ne man damaa nootal vingt cinq léegi lu tax waa ji du nootal vingt sept non nootal ak ni ko gisee waaye tamit mënoo ne vingt sept lu tax gars di nootal vingt cinq yow itam loolu foo ko teg mais gisin la te ñoom dañ naan la ñoo ëpp saxaaba yu ko nettali ñoo ëpp saxaaba cinq léegi nan nga mën a dàq waxu saxaaba yooyu yëpp ngir saxal benn bu ibnu Umar radiyallahu anhu waaw xanaa kay ak lu nit ñi wóor wóor wóor ñu ne la huit te saxaaba yi nga tuddal daanaka ëpp nañ ëpp ëpp cinq di dem waaw léegi nañ compter nga xool ah imaam al-Hafiz na la wér na non seulement ci Abu Sa'id un Abu Hurayra radiyallahu anhu Ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'b Aisha Anas sii sa yoo xam ne nee wér na ci ñoom léegi mu tegaat la ci ñeneeni xadiis yoo xam ne yeneeni saxaaba yoo xam ne ñoom nekkul ne daa wér ci ñoom de no waaye mooy soloo nañ ko waaye ci yoon yoo xam ne dafa wéradi waaw kon sii si boo jokkee Mu'aaz muy sept Suhayb huit Abdallah ibn Zayd Zayd ibn Thabit ñoom ñépp muy neuf wala dix waaye ñun li ñu ëppal mooy six yi nga xamante ne ñoom dañoo nekk euh, mooy euh, dañoo wir kon loolu la ñoom ñépp ñi ci wér balayee leen ne loolu don loolu day jafe wax <laughs> moo tax ku nekk mën ngaa xool li nga xam ne moo la doy ak ñi nga xam ne fay tarjihaat yi nga xam ne moo tax nga daal di jàpp na lii moo gën a dëgër wal ilmu inda allah wallahu taala aalam léegi nag kon ñaar yi moo am xamsan wa ishrine saban wa ishrine léegi nag euh, euh, mu des nan lañ koy boole imaam alxaafis rahmatullah alayhi tudd na ci ay façon yu bëree bëree bëri nan la ñuy boolee diggante Abdullah vingt sept bi ak vingt cinq bi loolu indi na ci aw jub yoo xam ne euh, vraiment yu bare bare bare bare indi na ci daanaka euh, ay wàll daal <laughs> yu bare bare bare yoo xam ne euh, amaana <laughs> bon ñu bàyyi ko soxla rek nga ci al ndax dafa gudd waaw mais xoolal imaamu Nawawi rahmatullah alayhi bon xanaa ñu tudd ci wala ñu tudd ci yenn kese yi imaamul Haafis na Hajar wax après ñu wax imaamu Nawawi moom li mu wax ni mu ko boolee léegi nag ginnaaw bi mu waxee kon wute yi fi wute yi nekk yëpp waaw mu ne waqad jamaa bayna riwaayatay al-xams wa sab'a bi wujuh waqad jumaa dajale nañ diggante ñaari riwaayaat yi vingt cinq ak vingt sept ci ay wàll yu bari ah mu ne benn bi minha bokk na ci anna zikral qalil la yanfil kathir tudd lu gën a mooy vingt cinq dàqwul ne vingt sept am na mu ne wa hada al qawlu man la ya'tabiru wa hada qawlu man la ya'tabiru mafhumul adad lii mooy waxu koo xam ne mafhumul adad mooy bu ñu waxee ab nombre la ngay dégg ci moom ah bu ñu kon ça veut que vingt cinq mooy euh, bu ne euh, comme ma ne euh, ñetti nit indil ma ñetti nit waaw mooy yow mënoo cee dégg que ne bon bu ma indee ñeent du baax comme loolu quoi waaw mooy mafhum mafahim yi masoon nañ leen fii tudd mu ne ki nga xam ne moom jàppul ne loolu dëgër la moom mooy wax lii ne bon mu ñu ne vingt cinq ne vingt six ne vingt sept ne cinq vingt loolu dàqonte wuñ voilà parce que ñu tudd li gën a néew vingt cinq dàqul ne vingt sept am na waaw mu ne lii nag wax na ko mbooloo ci euh, min ashaabi Shaafi'i waaw ba pare wa hukiya an yi te nettali nañ ne lii yo imaamu Shaafi'i daf ko yaxal ngir dajale ñaari waaw ah, léegi benn ngo kon ñu ne bon mooy affaire bi moo tax imaamu Nawawi ne non ñenn ñi dañ ne bon mooy yeneen saa salaam dafa ne te imaamul xaafis na ko indi léegi waaw waaw moom la indi bi ne la'allahu sallallahu alayhi wa sallam axbara bil xams thumma a'lamahu Allahu bi ziyaadati al-fadl fa axbara bi sab'a mu ne leen saa saam dafa xabaare vingt cinq ngëneel gi nga xam ne moo nekk ci julli mbooloo ñi mu ëppee julli kenn après ba suñu boroom tabaaraka wa taala daal di koy xamal li nga xamante ne nii mooy euh, que ne vingt sept mu xamle ko waaw loolu waaye sauf que lu mel nii mooy dañ ne <laughs> wax ji mooy il faut nga soxla taarix waaw parce que mënoo. di wax ne lii moo njëkk après lay tegu ci ci kaw wax ko se il faut nga xam datation bi ban moo jiitu ban waaw waaw da <coughs> tamit mu ne dugg nasx ci wàllu fadaa'il yi loolu luñ ci wute la mais sauf euh, mbir mi lenn la lu ñu mën a dégg la bu dee ne xamoon nañ datation bi mooy mu ne vingt cinq après borom bi xamal ko ne yokk na ci ngëneel lu ëpp loolu moom miy def ma yasha lahu al hukmu la li hukmi moom mooy dogal di àtte kenn du ñëw ci gannaaw di objection li mu àtte moom borom bi tabaraka wa taala kon loolu <coughs> euh, mooy loolu ko wax waaw mu ne salisuha ñetteel bi euh, ñoom ñu ne ixtilaaful ni wuteeg ñaari nombre yi vingt sept ak vingt six ak euh, vingt cinq bi ixtilaafi mumayyizihima mooy dafa wute mooy li liy nekk ci seen ginnaaw mooy vingt cinq lan daraja wala def wala li nga xamante ne mooy juz wala sala loolu nag foofu la mu ne wala hada fa qiila ad darajatu asghar min al juz ci kaw nii am ñu ne daraja moo gën a féete suuf juz waaw wa tuqiba waaye li ñu ne waaye lan ngeen ko mën a wax bi anna alladhi rawa anhu al juz rawa anhu daraja ndax fi ñu soloo ki ñu soloo ci moom muy sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne vingt cinq le ëppee Eh, juzu mais soloo nañ toom mu ne vingt cinq daraja tamit te mooy xadis saxiixay di bi topp ci xadis bii ñu nekk ci Riyaad bi kon loolu na lañ ko waxe te loolu <laughs> kon loolu euh, mooy mu ne wa qaala am ñeneen ñu ne al juzu fi dunya wa daraja fi al-axira ñu ne pàcc juzu wàll lool ci àddina la daraja nag bi muy wax lool al-axira waaw kene bokkuñ mu ne rabi'uha ñeenteel bi nan lañ koy dajale ñu ne al farq mooy mooy eh, di eh, différencier bi qurbil masjid wa bu'di waaw bu dee ci dina sori jàkka ji kook vingt-sept daraja lay ëppalee waaw ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar lay ëppalee kantaa ci gën a jege moom vingt-cinq lay am waaw sauf que kii daa teg mbir mi ne ci mosquée kese la alors que mbir mi dadul ci mosquée kese julliñ mbooloo la yonent saa salaam wax dëgg la mbooloo ma wax nañ la eh, nit ki buy dem jàkka mu ngi ci julli la yonent saa salaam wax bu demee di xaar ñu mu ngi ci julli bu jullee ba pare malaaka yaa ngi koy ñaanal loolu lépp jullee booloo këram amu ko wala feneen wala ci ma ci ci foo xamante ni fee lañ daje waaw loolu loom eh, mais kanta bu dee mbooloo mi daal gën a julli kenn vingt cinq wala vingt sept waaw kon loolu eh, lu am la <clears throat> am ñeneen ñoo xam ne ba pare ñu ne tamit différence bi selon euh, julli ki aji julli ji kan moo gin a am xushu kan moo gën a am ragal yàlla kan moo gën a am taqoo sa xol ak yooyu ci boroom bi tabaar ak ku gën a xam mu ne saa di waa sixième bi niñ koy dajale al farq bi iqa'iha fil masjid aw fi ghayri am ñu ne bon bu dee ci jàkka ji mooy vingt-sept am ñeneen yoo xam ne bu dee nag du ci jàkka ji comme kër gi feneen loolu mooy vingt cinq <coughs> loolu yii yëpp ay wax la yuñ mën a xoolaat yoo xam ne riwaay day wane de yii moom des naa dëggal mu ne saabiu waaw mu ne septième bi al farq bil muntazir lis salat al muntazir lis salat wa ñam ñu ne moo lii boo ko gisee mooy eh, eh, eh, <coughs> kiy toog di xaar julli ak ki nga xam ne moom daa ñëw rek julli dem yoonam waaw ki toog defar euh, xaar julli ak ki nga xam ne daa ñëw julli dem loolu mooy fii la mooy kii day am vingt sept kii am vingt cinq hmm? mu ne saaminu waa huitième alfarqu bi idraki ak kulli aw ba'diha léegi vingt cinq euh, euh, ñetteel huitième bi ñu dajalee mbir mi mooy wuute diggante ki fekk julli ji ak ki nga xam ne daa ñëw fekk imam bi rawe na ko benn rakk par exemple mu ne taasin al farq bi kasratil jamaa wa qillatihim ñi ne bon mooy bu dee mbooloo bi dañoo gën a bari boobu vingt sept lay doon bu dee nag bariwuñu noonu mooy day nekk vingt cinq mu ne ashiru eh, dixième bi as-sab'u ah <laughs> mooy muxtassa bil fajr wal isha am ñu ne nag riwaaya ibnu Umar bi radiyallahu anhu sab'un wa ishrina daraja loolu dañ koo jagleel fajar ak gée mu ne waqiila am nañu ne nooru fajar ak gée fajar ak tàkkusaan wal xamsu bi ma ada zalika kanta euh, vingt cinq yi mooy yeneen julli yi ñoom tisbaar ñoom gée bu ñi nga xam ne dañ ne fajar la ak tàkkusaan mooy yeneen yi rek yiñ génne zuhr ak yooyu lay génne <laughs> mu ne haadi ashar onzième bi nan la ñuy dajalee ñaari riwaay yi entre vingt sept ak vingt cinq ñii ne as-sab'u muxtassa bil jahriya wal xamsu bis sirriya mu ne wa haadha al wajhu awjahuha <laughs> imaamu Hafiz Ibn Hajar moom bii la tànn mooy euh, onzième bi ñenn ñi ne non bu dee ci kaw la ñuy wax bu boobaa vingt-sept la la nit ki am daraja la ëppalee keneen ki nga xam ne moom euh, bu dee euh, julli jahriya la mooy comme timis wala li nga xam ne mooy fajar wala li nga xamante ne mooy gée kooku day am vingt-sept bu dee nag li nga xam ne mooy tisbaar ak tàkkusaan julli yooyu la ci mbooloo loolu mu nekk vingt-cinq mu ne lii nag wàll wi ci man moo gën a mooy bi ci gin a jubu mbir yi comme ni ma koy leerale waaw kon loolu euh, lii la al imam daal indi rahmatullahi alayhi léegi euh, euh, ñu pare fii xool li nga xamante ne nii moom la ki nga xamante ne mooy al imam al al an-Nawawi rahmatullahi alayhi daal di wax bu ko defee ñu tëj bu ko defee ñu daal di tëj al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah moom bi muy sarah hadith bi parce hadith bi comme que imaam Muslim da ko indi ci ensemble wax naa imaam Muslim nekk fi def ay baab non baab yi ñoom surah yi ñoo ko def ginnaaw mais moom deful imaamul Buxaari nag tarjama wa bawwaba bawwaba wa tarjama moom moo ko defal boppam. léegi imaam an-Nawawi xoolal ci al-Minhaj li mu wax ah. wa fi mu ne inna salaatal jamaa tafdulu salaatal munfaridi bi xamsin wa ishrina juz'an parce que loolu mooy hadith sayna Abu Hurayra bi bi imaamu Muslim njëkk indi waaw boobu mooy eh, càllale bi ma la doon wax mais à place ma jël nga jël Ibnu Umar def Abu Hurayra mooy laa ne la loolu ginu la suufe càllale Naafi' Maalik an Naafi' an Ibni Umar ginu la suufee Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib so an ibn Umar ma fi an Abi Hurayra mu ne yoneen saa sallam nee na salaatul jamaa afdal min salaati ahadikum wahdahu bi xamsin wa ishrina juz'a Imam an-Nawawi nag mu ne waaw kay hadis bii nii ndax moom daa dajale hadis yi ci bunt bi la boole daja euh, chara d'un coup léegi mu ne kon am nañ fii mu ne julliñ mbooloo gën na julliñ kenn ci vingt cinq walla pàcc mu ne wa fii riwaaya am nañu riwaaya boo xam ne bi xamsin wa ishrina daraja xamsin wa ishrina mooy vingt cinq daraja la wax waaw au lieu de juz'an wa fii riwaaya mu ne am na ci riwaaya boo xam bi sab'in wa ishrina daraja mooy bu ibnu Umar bi waaw mooy vingt sept mu ne wal jam'u baynahuma min thalathati awjuh xam nga imaam al-Hafiz wax na bii onze façon yuñ ko boroom xam-xam yi dajale imaam an-Nawawi ñett rek la tudd mu ne wal jam'u baynahuma min thalathati awjuh dajale bi ci lii ci ñetti wàlla yam ahadu benn bi laa annahu la munaafaata baynahuma mooy amul ak wante diggante mooy amul dàqoo ñaari yooyu vingt sept ak vingt cinq fa zikrul qalil la yanfil kathir loolu imaamul hafiz moom la waxoon waxoon na ko ci doon tudd ci njëkk yi kene tudd lu gën a néew tekkiwul ne kon lu bari li amul waaw te mafhumul adadi baatilun inda jumhuril usuliyin moom la loolu wax ne lii mooy waxu ki nga xam ne jàppul ne mafhumul adad lu dëgër te lool mooy li gën a dëgër ci waxu usuliyuuna yi moo imaamul Nawawi moom jiitu imaam al-Hafiz Ibn Hajar moom ne la ko wa mafhumul adadi mafhumul adad bu ñu waxee benn chiffre lañ koy euh, déglu ca dégg ca gannaaw hmm? loolu moom euh, euh, baatilun lu neen la inda jumhuril usuliyin ni nga xam ne mooy ci mbooleem li euh, à l'écrasante majorité majorité boroom xam-xamu usul loolu benn la mooy kon tudd lu bari tekkiwul ne dàqul que ne lu néew tekkiwul ne lu bari am na muy bu nee vingt cinq seen riwaaya yeneen i vingt sept loolu lépp dara da dàqantaw ci yaar yëpp yu mën a nekk la a ne wasaani ñaareel bi an yakuna axbara awalan bil qalil thumma allah taala bi ziyadatil fadl mu ne ginnaaw gi mu tudd li nga xam ne mooy eh, dafa xabaare li jiitu lu néew li ginnaaw gi borom bi xamaal ko muy vingt cinq que yokku naa ci ñaar muy vingt sept waaw léegi mu naa saalis am na wu yaxtalifu bi ixtilaafi ahwaali musallin wa salaat loolu imaam alxam indi na ko waaw que ne selon mooy ki gën a xam ki gën a euh, toroxlu kooku mu am vingt sept ki mu gën a toroxlu gën a kooku kii kooku am vingt cinq mu ne day wutee selon gi nga xam ne ñooy jullikat yi xaal. waaw ak euh, ak julli ji ak julli ji ñuy julli waaw ban façon la ñii ne isha bu dee isha la ak tàkkusaan non non non suba ak tàkkusaan ñii ne non suba ak isha yooyu ñooy am vingt-sept waaw mu ne fa yakunu li ba'din xamsun wa ishrun wa li wa ishrun mu ne bu ko defee mu nekk ci ñenn ñi ñu am vingt-cinq ñeneen ñi am vingt-sept bi hasabi kamaali salaat ci selon rek min matale julli ji wa muhaafazati ala hay'atiha wa khushu'iha ak bi sàmmonteeg moom ci euh, na ko yeneen bi alayhi salaatu salaam jàngalee sa nañ koy defee ak euh, loolu mooy ci biti bi mooy xudu' gi ak xusu' gi xudu' gi mooy cër yi waaye xusu' gi mooy lan mooy côté xol bi teewlu ba mu ne wa kasrati jamaatiha ak ñeneen ñoo xam ne ñoom li ñu prendre en mooy bari waayu mbooloo ya nga xamante ne ñoo julli julli wa fadli ak seen gëneel ak mbooloo yooyale seen ka seen qualité mbooloo yi ñoo xam ne ay boroom xam-xam ay boroomi ay awliyaul kummal ñooñu seen julli bokkul ak julli ak ñoo xam ne lamda yi ñoo julli fee waaw <laughs> yu mel noonu la wax <laughs> wa fadlihim wa sharaful biqa waaye am ñeneen ñoo xam dañ ne waaye it vingt cinq yi ak vingt sept yi loolu day jouer tamit ci teddaayu bërëb ba ñuy jullee wa nahwi zalika yu mel nii mu ne fa hadihi hiya al awjibatul mu'tamada yii daal mooy yi nga xam ne ñooy aj wi ay aju wi ba tontu yi nga xam ne ci lëkk euh, boole ñaar yi euh, riwaaye vingt sept ak vingt cinq yi nga xam ne yii la ñuy sukkandiku moom waxul yeneen imaam al-Hafiz indil nañu walillahi alhamdu wal minna onze yoo xam ne gis nañu mu ne waxat qiila lii nag moo taxoon sax ma gën a bëgg ñëw ci li imaam an yi wax sinon yi mu wax nii gis nañ ne imaam al-Hafiz wax na ko wax lu ëpp lii rahmatullah alayhi mu Euh, euh, mu ne waqat qiila nee nañ inna daraja ghayrul juz am na ñoo xam ne nee nañ daraja ak juz bokkuñ mu ne wa hada ghaflatun min qaa'ili lii moom ak yëgadi la ci ki ko wax waaw fa inna fi sahihayn sab'an wa ishrina daraja wa xamsan wa ishrina daraja waaw mu ne ndax ci sahihayn li tax ma ne kii ku wax lii ak def def la la mooy bàyyiwul xel attention ci li muy wax kene juz wàll ak daraja muy daraja yomb yooyu dañoo bokkuñu mu ne ndax ci saxiixayni sa imaamul Buxaari imaam Muslim mais rot na fa ñëw ne sab'an wa ishrina daraja vingt sept daraja waaye ñëw na ci vingt cinq daraja te yooyu yëpp gis nañ leen sànq jarul ñu ciy jaaraat mu ne wax tulifa al waxtalafa al qadru ma ittihaadi lafzi daraja mu ne vingt ak vingt cinq wute nañu nombre bi wute nañu te pourtant daraja moom ñoo ko bokk. waaw parce que am na ñoo xam ne dañ ne bu dee vingt sept bi boobu daraja la yeneen yi nga xam ne ñooy vingt cinq yooyu ay juz ula ñoo wala ay vingt ak leneen loolu nag la ne loolu ak yéga di la ci ki ko wax parce que bu ñëwee ci saxiixay ni dina ko fekk ta moom laa doon wax ne hadith abu sayna abu hurayra bi ci tegu te gis nañ ko tudd nañ ko sànq am na def xamsan wa ishrina di'fa am na xamsan wa ishrina daraja ak juz'an te imam Abu Hurayra ibn Umar moom saba sab kii sab'an wa ishrina daraja waaw kon daraja am na am na ci vingt cinq am na ci vingt sept kon manoo ne kon vingt cinq bu dee vingt sept mooy daraja bu dee vingt cinq du daraja loolu loolu day jafee nekk loo xamante ne ni lu ñuy nekk di ko wax la moom lay wax nii ne kon ki aji wax jooju moom dafa def def le waaw kon euh, faxtulifa al qadr mooy euh, nombre bi vingt sept ak vingt cinq wuute nañ maa te xaadi ànd ak ànd lafdu daraja ñu bokk ci nekk benn kàddu daraja gi mu ne wallahu alam <laughs> borom bi moo gin a xam voilà donc léegi après nag muy wax ci liñ doon wax sànk bi bi ñuy ubbi mooy àtteey julli mbooloo waa julli mbooloo moom <laughs> ndax hadis bi euh, bon euh, le fait que yonent bay saa saam ne salaatu jamaa afdal min salaatil fadli bi sab'in wa ishrina daraja loolu it ñi nga xam ne dañ ne du farata jullit jullit mbooloo du farata ñoom dañ ne lii suñu hadis suñu dalil bu waaw parce que quand même euh, la ñu naan lii wa gën loolu la gën am na ngëneel bu dul woon du baax yonent bay saa saam du ne am na ngëneel du ko du ko ko saxalal ngëneel waaw parce que bu ma nee xoolal. ñu joxe misaal wa bil misaali la arabi arab yi di wax yattadihu al maqal ci la wax ji di gën a leere insha allah bu ma moodu baax na waaye ibra de moo ko gën est bu boobaa bu euh, boobaa kon la ngi ciy mooy moodu am nag baax ibra non bu nee ibra gën a baax waaye moodu it kon moodu am nag baax ibra gën moodu bu ma nee ibra de moo gën moodu wala moodoo gën ibra mooy moodu moo gën waaye kon ibra am na ngëneel kon nag ñu ne loolu day wane na kon julli kenn baax na manoo ñu ne kon julli kenn bu dee kenn nit kese di julli noonu du baax <laughs> waaw moo tax Imaam An-Nawawi ne wax tajja ashaabuna wal jumhur te waxoon nañ la ko sànk ci kaw fàttalekul wala nga yéegaat ci kaw <laughs> ñan ñooy jumhur ñi nga xam dañ ne moo non Euh, du du du du mu ne anna al jamaa laysa bi shart li sihhati salah xilaafan li Daawud waaw que ne mbooloo du ñoom parce que zahiri yi dañ koo def shart condition ngir julli baax wir il faut ngeen julli mbooloo waaw boo ko deful mooy shart buñ la nee lii condition la balaa lii wam foog mu am mooy il faut mu am ngir mu baax mu ne lii nag hadis bi day wane ne wax jooju gënu la dëgër waxu Daawud jooju al zahiri Euh, sëriñ ñoom imam ibn Hazm bi euh, rahmatullah alayhi wala fardan waaye waxuma la imam Daawud mais ñi nga xam ne dañu ne julliñ mbooloo farata la alal ci ku nekk waaw loolu it hadis bi da koy dàq parce que saxal na ne ngëneel am na ci julli kenn moo amul afdalu min salaatil fadhi kon kooku ëpp nañ ko vingt-sept mooy kon am na benn ngëneel te bu doon ne du baax du am ngëneel googee waaw mu ne non seulement beneen wax bi naan julli mbooloo ñu ko sart waaye farata la ku nekk di julli ci mbooloo yi mu ne loolu moom hadis bii day wane ne loolu dëgërul waaw waaw <laughs> waaw mu ne wal muxtaar li ñu tànn anna fardu kifaaya annaha fardu kifaaya te ne julli mbooloo waxoon nañ la ko sànk ne la ñenn ñi dañ ne fardu kifaaya ñenn ne non sunnatun waajiba la <laughs> wala sunnatu <laughs> waaw non fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi taxaw wàcc na ñeneen ñi waaw waaw ñe mu ne ñenn ñi ne sunna kene la waaw non ñenn ñi ne non non non yii yëpp da ci am ay kifaayaat non julli mbooloo sunna la mu ne wax wa basattu dalaa'ila kulli hadihi waadiha fi sharh al mu ne man imaam an-Nawawi leeral naa nag tegtalu wax yi ma la fi wax ku ci nekk ci bi may sharh al bu shara euh, euh, bi nga xam ne mooy al-Majmu' la tudd voilà mooy sharh al-Muhazzab mooy al-Majmu' bi muy shara al-Muhazzab bu al-imaam Abu Ishaq ash-Shirazi ash-Shafi'i rahmatullahi ala al-jami' kon ci kaw nii lillahi alhamdu wal minna kon ñeem ni bi ñëw ñu jël xadis bi ci tegu te xadis boobu bon euh, xanaa bu ñu mooy moo doon xadis dix bi rek mooy xadis mille soixante-quatre te xadis dix wañ koy waxoon nañ ne ñoom mooy xadis Seydina Abu Hurayra bi Eh, te boobu dinañ ci ñëw moom vingt cinq vingt fan la wax ci riwaay bi nga xam ne moom la imaam an-Nawawi indiw fii sinon ca dix ba loolu amoon na guute mais loolu yëpp loolu yëpp loolu waxul woon eh, vingt fan boobu eh, daraja la waxoon waaw di <laughs> baan wa ishrina waaye dinañ ci ñëw ak gisaale riwaay yooyu wax nañ la ne bu ci nekk indi na vingt yu ibaabu Abu Hurayra xamsan vingt cinq daraja xamsan wa ishrina vingt cinq juz'an xamsan wa ishrina eh, eh, eh, waaja juz'an daraja ak di'fan yooyu yëpp insha allah bii di ñëw doonuñ ci woon doonuñ ko woon def nag waaye daa fekk ne dañuy tàmbali téere bi doonuñ woon taxaw ci yu mel nii yu bari waaw ndax looloo doon dañ ne woon <laughs> si génn nañ ci bref bi fay loo may xool ñu <laughs> si génn nañ ci <laughs>